moo ko ci war a jàppale tamit moo tax sànq aaya bi doon gis sànq ci suuratul baqara nisaa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum lu ci suñu waronte woon wa qaddimu li anfusikum mais na ngeen jiital dara ngir seen bopp loo xamante ne mooy ndax xemmeem gi ne fi waaw jigéen ñi seen tool lañ dikk leen seen tool seenu mbay lu mu leen neexi ci kanamak ak ci ginnaaw ak wetoog euh, nu mu man di dem waaye wa qaddimu li anfusikum da ngeen jiitalal ngir seen bopp mooy lan li ñu naan ay préliminaire ci fóon raay ak yooyu nga xamante ne nii day tax ak tamit wax joo xamante ne nii wax la ju jëm ci loolu goo xam ne mën nga koo préparer avant bu dee da ngay wàcc di ñëw bala ngaa ñëw mën ngaa yónnee ay SMS yoo xam ne yu jëm ci yooyu la wala ay messages yu jëm ci yooyu ba ndaw si daal di nekk koo xam ne day am lu mu yëg ci ci yow xemmeem la sa accès boo mu gën laa loolu lépp dafa nekk loo xamante ni lu ay sujet tabu loolu laa lay wax waaw nee naa la ci gis ne l'islam lépp la jàngale bu ñu ko fi bàyyee nag naan wala parce que ñun ñoo ko defal suñu bopp tabu lan mooy xew mais gars yi dañuy dem seetaan ko ci film yu bon yeeg gaa yooyu ak yéefar yu yées yi waaw ñi nga xam ne xaram ci yu xaram la kii ña ngay xool takkante wuñ ba pare ñu ngi koy def en public ba pare di ko kii nga ne da ngay jàng la jaare ko ci ñoo xamante ne nii ñoom ci seen bopp du ñuy royukaay te ñu yées lu ñu iyaazu billah nga ciy am bakkaar alors que loolu lim nekkoon ci l'islam te nit ki waroon koo xam mënoon koo xam waaw yooyu yëpp dafa am yoo xamante ne nii dafa am solo moom la alquran naan wa qaddimu li anfusikum mooy ay préliminaire c'est pas du ay affaire affaire euh, ganaar ni ganaar gi gise beneen ganaar euh, ganaar ko euh, séq bi gis ganaar beneen gi rek dàqi ko ñuy daw fii yëpp yëpp yëpp leen ñuy daw bam ba ba niñ koy jàppe yéeg ci kaw noonu mais loolu borom bi wala fa karam naa man yi aadama la wax borom bi dafa teral doomu aadama yi du ñu ay ganaar bu ñu ay ay ay ay anaam waaw ni fas nga xamante ne nii balaa balaa balaa balaa balaa joteeg euh, kamuy joteel wéq gu ne dina ko jot daanaka tëb fii yuuxu yi fu nekk bërti bërti ji fu nekk ah ba ni nga xam ne ci la ci lay door a mën a ci moom loolu loolu borom bi dañoo gën a teral dafa teral doomu aadama yi waaw mu nekk loo xam ne moo tax bu dee lañ doon wax ca kaw rek loolu lépp nag day commencer ca kaw bu dee maye goo xam ne ay mariage forcé ay yu mel noonu saa yooyu yéen a ko def waaw ñàkk xam ruuxu sariya tax. waaw dañ koy mbubbale diine tub daa ay diine kon yooyu dafa am solo waaw mais loolu mooy nit ki moo ko war a jàppale soxnaam ci loolu waaye soxna si loolu kese manu cee basé wu ne bon kon nag man moom man dama koy bañal quoi parce que waa ji du def ay préliminaire mais nga xaw ko ci fuus tuuti di ko ci wax ngeen di waxtaan ndax lépp wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma mooy loolu lépp waxtaan la borom bii def seen diggante cofeel ak yërmande waaw waaye lu mu ci man di demee loolu rek doyul ndaw si ne bon looloo tax man damay bañ voilà déedéet mooy waa ji deful li mu war nañ ko yedd mooy deful ni mu gën a rafete te nag daa war a def ni mu gën a rafete comme li mu wax sànq waxal sama jaam ñuy wax yu gën ni mu gën a rafete naka noonu jëf yéeg yépp waaw ndax inna allaha waaw dafa bëgg lool ci jaamam bi ida amila amalan an yutqina waaw bu jëfee ab jëfam mu defe ko ni nga xamante ni noonu la gën a rafete waaw kon fa taba alay fa lam tatihi ak fa taba alay mu bañal ko ci loo xam ne amu ci benn ngànt ngànt yi am na yuñ la ci wax mais ndaw si bu dee boroom këram da koo soxla mu bañ te amul benn ngànt bu boobaa nag luy xew fa baata ghadbaan alayha boroom këram nag fanaan mere ko lii nii boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ne lii nag lu am am solo la mooy est bu dee ndaw si daa bañ moom lay wax ci beneen kii bi ida baatatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha bu ndaw si eh, fanaanee gàddaay lalu bo eh, boroom këram gàddaay boobu nag mën naa mu tëdd feneen wala bu tëdd fi ba pare waaye bañ boroom këram def ko laltu mooy mu joteeg moom waaw loolu mu bañ loolu loolu xam nga gis nañu ko ci riwaaya yi mu ne la'anatha malaikatu hatta tusbih malaaka yi dañ koy laanu di ko rëbb ba ni nga xam ne noonu lay noon noonu lay xëye waaw léegi nag loolu est kon ak bii nga xam ne dane fa baata ghadbana alayha mooy est bala koo malaaka yi rëbb ndaw si bañal boroom këram te amul ngànt est loolu mooy il faut waa ji mere ko mu bañ kese doy na waaw mu bañ kese doy na hein loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ñu ne am ñu ne non euh, il faut boroom këram mere ko bu ko merewul loolu du àtte boobu du dal lu tax ñu ne parce que ci lay wéri ci lay leere saxu moy gi mu moy ki nga xam ne mooy ndigalu boroom këram ndax bu dee ne boroom kër gi merul wax ji foofu la bu dee ne dafa bañ boroom këram soxna ko mu bañ waaye boroom kër gi bon il est mu tourne fee mais merewu ko wala mu bàyyi ko waaw bu merul ñu ne loolu manula duñ ne daa am bàkkaar parce que mën na nekk ne utal na ko nangul na ko ngàntam même bu dee ne valabulul bañ na mu jàppe loolu ngànt te bu boobaa loolu tax merewu ko kon loolu du nekk bàkkaar waaye ñu ne beneen affaire man naa man na am mu xam ne amul benn ngànt waaye man sama àq la man jëkkër ji ma àgg ci moom am moom rapport waaye comme que bañ na sama àq la wàcc naa ko te nag nit ku nekk comme ci miraas man nga ne man lii de sama àq la waaye nag wàcc naa ci am nga ci droit waaw te bu boobaa ñun ña buñ utiliser la nga xam ne moom nga leen bàyyee loolu amuñu ci benn bàkkaar au contraire que bu doon dañ koo jël te joxoo leen ko sa àq ñu jël ko voilà kon nag ñu ne bu euh, bu dee merul yii yëpp daa mën a nekk mën a nekk ne merul parce que sama àq la xam naa ne bu dee dama koo mere ah li yonent baay saa saam wax mooy am malaaka yi dañ koy rëbb kon nag mu ne man duma ko mere waaw te xam ne mbiru doomu aadama la waaw comme ni nga xamante ne nii man mii di góor noonu la ma sama boroom di diggale yenn yi may def yu baax di def yekki def yu bon yoo xam ne siamaa maa tey mooy yàlla ah loolu it rëcc rëcc boobu moo dal sama soxna si rek ñun ñëpp ay nit lañ matuñu mu jéggal ko ci lool bañ koo euh, topp tenir rigueur ñu ne wax loolu da bu bàyyee mooy dafa bàyyi àqam tax merul voilà kon nag ci kaw loolu kon ñu ne affaire bi pour malaaka yi daal di ba jëkkër ji daal di koy mere bu ko merewul loolu euh, am na ñu koy wax <laughs> waaw ne riwaaye bii moo koy leer euh, que ne euh, fa baata ghadbana alayha mooy leeral yeneen yi nga xam ne dane bu ndaw si gàddaayee li nga xamante ne mooy que lalu jëkkëram malaaka yi dañ koy dañ koy dañ koy rëbb loolu mooy li nga xamante ne nii bu dee ne amul jëkkër euh, ji da cee mer waaye bu dee meru ci loolu euh, daal di du ko euh, rëbb googu du am kon nag loolu la ñu am na ñu koy wax ci boroom xam-xam yi rahmatullahi nag loolu benn affaire la kon nag mu des beneen affaire nga ne mais léegi am na question bu ma am mais bu dee ne waa ji moom moo gàddaay boroom këram ma ne noo xaaral xaaral fay <laughs> xaaral xaaral tuuti dagguma la yal na bu la yàlla dox comme ni wolof yi wax <laughs> euh, man nga ma may rek ba ñu jeexal parce que euh, li ngay wax am na solo waaw li ngay wax loolu am na solo waaye bàyyil ba ñu ba ñu àgg ba ci kanam bañ àggale lii ba ci kanam incha allah bu jeexee après ñu ñëw ci sa masala boobu am na solo incha allahu taala léegi nag mu ne malaaka yi la'anataha malaayika kon gis nañ ko te fa baata ghadbana alayha mu ne la'anataha malaayikatu hatta tusbih malaaka yi dañ koy dañ koy yërëbbu ba ni muy xëyee léegi wax ji mooy est ba muy xëyee kese la ndax kat imaamu Nawawi rahimahullah riwaaya bi mu ci teg dëgg la dana idaa baatil idaa baatatil mar'atu haajiratan firaasha zawjihaa la'anathaa al-malaa'ikatu hattaa tusbih comme biñ jóge yëpp dañ koy rëbb ba ni suba yi jote ci guddi gi mu rëbb ko ba guddi gi waaye mu ne ñu wa fii riwaayatin qaala am beneen riwaaya mu ne foofu yonent may saa saam dane walladi nafsi bi yadi te mooy bi mujj waat naa ki nga xam ne de sama bakkan mu ngi ci loxoom ma min rajulin amul te wax nañ ko sànk benn góor buy woo soxnaam ci lalam fa taba alayha illa kaana alladi fi samaai saaxitan alayha hatta yarda anha yàlla mi fee leen féete kaw te yéegut dina ko mere ba ni nga xam ne noonu lay gërëmloo boroom këram balam koy gërëmloo est ce que mooy bu xëyee déet <laughs> li imaamu Nawawi dafa def lu am solo le fait que mu tegale xadiis yi nii ngir wan gis nga bu mujj bi dafa leeral xatta tusbih xatta tusbih <laughs> beneen am na yeneen riwaaya sax yoo xam ne dañ ne xatta tarja muy riwaaya benn ci riwaaya Zuraara ibn Awfa yiñ la waxoon dane ba muy delluwaat gërëm gërëmloo boroom këram ba mu mën a àgg ci moom wala boog mu daal di koy eh, gërëmloo ci neneen ba mu meram giif ñu ne loolu nag mooy loolu la nekkul ne bu xëyee kese de non mooy il faut mu fekk ba mu xëyee boroom këram gërëm mooy affaire bi léegi mereeku ko giif na ñu ne loolu lu koy wone parce que loolu ñu ne xatta tus be comme li mu waxoon yii yépp mafu mooy mooy gis nga euh, hadith bi dafa bari ay mafhumul ghalib waaw ndax mbir mi mooy ida baatat hein bu fanaanee waaye fa baata ghadbana alayha moom waaju góor ji eh, eh, eh, fanaane mere ko day mere ba ni nga xam ne loolu lay xëyi ñu ne loolu lil ghalib la de imaginer la xam nga sànk lijjanti nañ ci kaw est loolu guddi kese la fa baatat la wax fii ndaw si bu dee dafa dafa fanaan ida baatatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha bu dee ndaw si dafa fanaan daal di gàddaay euh, laru borom këram bañ koo nangul ci àgg gi mu bëgg àgg ak moom sëy gi mu bëgg sëy ak moom mais loolu du lijjanti woon nañ sànq est-ce que bu dee bëccëg la ci la wala déet bañ ne la ah kay ndax mafhumul xaalib la hatta tusbiha bi mafhumul xaalib la waaw lu tax luy wane loolu ndax al imaamu Tabarani comme ne al imaamu al xaafiz ibn Hajar rahimahullah bi muy sarah hadis bii nii ci hadith Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhu boo xam ne da koo yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne isnaani laa tujaawizu salaatuhumaa ru'uusahumaa abdun aabiq wa imra'atun ghadiba zawjuhaa hattaa tarji'a waaw al imaam Ibn Umar Abdallah Ibn Umar radiyallahu anhumaa mu ne yonent bi alayhi salaam ne ne isnaani ñaari nit a ngi nii laa tujaawizu du jéggi du dépasser salaatuhumaa seen julli ru'uusahumaa seen bopp ya mooy seen julli du yéeg du dépasser seen bopp yi mooy bàlla du ci nangu dara waaw mu ne ki ci njëkk mooy abdun abiq jaam boo xam ne dafa faq jaam boo xam ne esclave boo xam ne boroomam dafa daw bàyyi boroomam daw waaw mu ngi ci condition yu jaar yoon yu normal mu daal di faq dem yoonam waaw wamraatun ak jigéen boo xam ne ghadiba zawjuha hatta tarja waaw wamraatan ak wamra wala nga ne abdun wala waaw boo xam ne boroom këram daf koo mere hatta tarji' bu la neew nga ne wamraatan ghadiba alayha zawjuha waaw wamraatun ghadiba alayha ghadiba zawjuha mooy boroom këram dafa mer ci moom hatta tarji' ba keroog muy dellu waaw hatta tarji' lool mooy est ce que ba suba jot déedéet bu dee ci guddi gi la déedéet waaw te bi imaamul Haakim soloo na ko daal di koy wéral waaw kon lii dañ ci xamee que ne kon mbir mi mooy ba gërëmloo boroom kër gi du rek bu xëyee waaw du rek mooy bu xëyee mooy ndax loolu euh, bu dee julli ji du yëg lu mu delluwaat loolu dellu gi mën naa bañ a nekk ba fajar jotee waaw mën naa bañ a nekk euh, euh, ba fajar jotee ba pare beneen bi nga xam ne dane ki nga xam ne ki nekk ci asamaan da koy mere mu ne bu dee dafa bañ illa kaana alladhi fi as-samaa'i saaxitan alayha hatta yarda anha ki nga xam ne moo nekk ci asamaan di borom bi tabaaraka wa ta'aala hein da koy mere ba ni nga xam ne noonu la koy gërëm loowe mooy gërëm loo bi nekkul ne mbir mi il faut rek mu nekk ci li nga xamante ne nii mooy eh, ci suba ga waaw kon nag affaire baa ngi noonu mooy il faut mu gërëm loo loolu mooy li nga xamante ne nii euh, euh, euh, mooy tax rëbb googu daal de dem waaw léegi hadis bi lii la al imaam al ibn Hajar rahimahullah mu ne hadis bi bokk na ci liñ ciy jànge te muy nettali waxu bi nga xamante ne mooy al imaam kële ibn Abi Jamra la doon reprendre ay waxam mu ne bokk na liñ ciy jàng ke ne ah, al irshadu ila musaadati az-zawj wa talabi di jàppale jikk ndaw si di jàppale boroom këram fexe am ngërëmam waaye ci lu daganaan ah, comme lii moom lu dagan la ci moom waaw wa fiihi anna sabra ar-rajuli ala tarki al-jimaa'i ad'afu min mu ne dañ ciy jànge tamit ke ne eh, góor ak muñam ci bañ a jote bañ am ay relation sexuelle moo gën a faible moom moo gën a am faiblesse muñ gi te ni nga xam ne jigéen gi noonu la ko mën a muñe ci li nga xamante ne mooy en général waaw jigéen gi moom li mu mën a muñe moo gën a bari góor gi waaw loolu loolu mooy en général du jigéen goo gis rek wala euh, góor goo gis noonu la demee mooy en général waaw mu ne bokk na ci liñ ciy jànge kenn bokk na li gën a rëy luy indi ay ay ay ay jax-jaxal ci góor gi mooy li jëm ci wàllu sëy waaw mu ne looloo tax xikma bi yonent bi ash-shari'u yonent bi wali dalika ak borom bi tabaraka wa taala hadda ash-shari'u an-nisaa ala musaa'adati ar-rijaal fi dhalik waaw ndax gis nga mu ne wa fii anna aqwa at-tashwiishaati ala ar-rajuli daa'iyatu an-nikaah wa lidaalika hadda ash-shaari'u an-nisaa ala musaa'adati ar-rijaal fi daalik waaw mu ne mooy maal imaam Ibn Abi Jamra mu ne bokk na ci mooy jax-jaxal yu bàyyi yoo xam ne mooy dal góor ñi ci wàllu sëy lay jóge waaw lii woote jëme ci sëy mu ne looloo tax borom bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam radi alayhi salaatu wa salaam ñu daal di ñaax di pousser ndaw si di ko ñaax ci mu jàppale góor gi ci lool ba lool bañ koo dal jaamu yàlla yu bari man naa am problème parce que am na plaisir sexuel boo xam ne moom la am ak tamit fitna yi nga xam ne moo jóge ci jigéen ñi gi jëm ci wàllu sëy yoo xam ne bu dee soxnaam si nga xam ne moom la nekkal manu koo assurer wala da koy bañal loolu day yàq lu bareem ci wàllu yàllaam yu bareem ci wàllu diine moo tax yonent bi alayhi salaam daal di pousser jigéen ñi di leen inciter ci ñuy euh, dimbali ñi nga xamante ni mooy seen boroom kër yi ci loolu le waaw léegi al imaam euh, euh, ibnu abi jamra euh, rahimahullahu taala loolu la wax waaw hein waaye al imaam al xaafiz mu ne wala sabab bi it nekk que ne ci ñaax ci at tanaasul mooy ñuy am ñuy gën a bari ngir di mën a jur nit ñi di gën a bari xeet yonent bi salaam di ci gën a Euh, bari comme ni nga xam ne xadiis yu bari noonu la rote di euh, xem nemloo ci li jëm ay taw tazawajul waludal wadud ah dee leen denc ñi nga xam ne mooy koo xam ne jurukat la ta ngeen bëgg ko waaw ndax loolu da am solo euh, ndax fa inni mukaafirun bikumul umama yawmal qiyaama ndax damay ëppalanteeg yeneen xeet yi yawmal qiyaam yeneen yonent yi alayhimu salaatu salaam ci ci xeet yi yawmal qiyaam mu loolu lépp mën naa nekk kon nag mu ngi noonu eh, léegi euh, euh, fay ginnaaw li ñu ñëw ci sa laaj bi nga doon wax waaw mooy waaw léegi bu dee ne waa ji ci boppam moom moo gàddaay ndaw si mooy tay jii jëkkër ji moom la so soxnaam sopp bëgg am am ci moom ba ndax lool c'est réciproque soxna si day am plaisir day am soxlaay joteeg boroom këram comme ni nga xam ne boroom këram noonu lay amee soxlaay am joteeg soxnaam waa léegi nañ dëpp masala bi beneen beneen façon mooy beneen côté bi fii li hadis bi traité wax ko mooy ndaw si moo bañal boroom këram la ko ciy fekk moo taxoon ma la doon wax naan imaginer nga ñëw di joxe ay mariage forcé yoo xam ne ndaw si xam ne ne kii ngeen koy may bëgg ko du tout waaw te am na yoo xam ne moom du ci àddam moom parewul ngir bàyyee ko boppam ma ne xalaatal loolu lépp yow paa bi may bi bi bi forcé sa doom wala yow mi nga xam ne yéene ay kilifaam baay fex déeg yooyu xalaat ngeen ñu mel nii boroom këram soxla ko mu bañ malaaka yi di ko rëbb ba ni mu xëyee yéen ngeen toog fee mu xam ne yooyu ma manu koo matal bañ yeen ngeen ne ko noonoo di nga dem par force loolu ak nite la dug nite voilà loolu dug nite dug yeewu du dara dug ak ñàkk a xam diine gu rëy la gu pataawa ngoogu waaw yooyu yëpp dafa jara bàyyi xel ci maye yeeg bañ a topp rek voilà man man sama kàddu moom benn la te bu ma waxee kenn waru cee wax dara sa mag yëpp loolu lañu def mais après bu ko ay magam yëpp defee rek waaye yooyu mooy dul argument waaw ay magam la mu def dëppook diine lool lool lool la ñuy wax mais pas rek ay magam def nañ ko mais nañ ko def après ñoom bu dee mën nañu ko nangu nañ ko mais ñoom la neex waaye nag bul ne diw nangu ne lii léegi ñépp ko war a nangu déedéet même bu dee ne daa dagan kese ku mu neex nga ne man ànduma lii parce que man affaire xol la du affaire ay ay machine yoo xam ne moom la ñuy manipuler di leen boole ah waaw li ngay jëlee acier boole koog lañ c'est pas comme ça ay fii ay nit lañ yoo xamante ne nii dañoo am ay sensibilité am lu ñuy bëgg ka bañ yooyu dafa jara bàyyi xeloo nit ñi duñu ay machine yoo xam ne moom lañ teg ah, di bës ci bouton ñuy ñuy tourner droite ak tourner gauche ay fisal yu ñuy tourner comme ay xuuf maa ñàpp du ñuy xuuf maa ñàpp waaw borom bi la leen defal xeloo defal leen xol ñuy bëgg ka bañ di xalaat di xool li nga xam ne jàpp nañ ni moo gën ci ñoom même bu dee mën nañoo juum comme ni waajur wi mën a juume waaw amul ne fii mu ne la walla euh, ba mu bañee après moom mu gis keneen ne moom kii nag la bëgg ñu maye leen mu tas ñu naan walla waxoon nañ leen ko mais ma ne dara euh, yow masoo gis sëy yoo xam ne parents yee ko maye mu dem ba ci biir tas est ce que bu boobaa dañ naan walla waxoon nañ leen ko déedéet waaye mooy yooyu moom moom moom moom tekkiwul dara waaw ñu bëgg cee tirer ay conclusion loolu benn conclusion ngeen fi manula tirer amul benn conclusion ndax bu ngeen waxee bii daanaka man nga wax sax say yëlee yi tax ñu ëpp fuuf ndax ñu ëpp dina bari waaw léegi nag am affaire yaa ngi soppeeku waaw goose léegi yi moom ak gosses yii ma gis <laughs> waa yow jeunes yii moom yenn yi moom ku leen ko nar a def loo ñu bañ waaw waaw <laughs> kon nag léegi nag nañ jël beneen côté bi mu da moo doon sab laajjaa vay mooy waaw mais bu dee waa ji moo bañ nag soxna si soxla ko mu bañ mais loolu comme dañ koy rëbb ñu ne la non non dañ koy rëbb dañ naan la non parce que charia waxuñu lool léegi mu lool mu des léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi masala boobu yaa vay ma gën la ko pousser mooy waa ji dafa toog comme ku toog un mois trois mois voire quatre mois joteewul ak soxnaam ci ci ci pëy so sëyul moom ñu ngi dund ci kër gi mel ni ay locataire yoo xamante ne nii bokkuñu sax waaw ñooy tëdd ci lal bi ñooy bokk fu ñuy tëdd mais weer a ngi nii wala lu ko ëpp joteewul ak moom dara séqul ak moom dara am bi mën naa def lu ne daal di taar lu def lu ne waaye waaye bu ñëwee tourner fee faalewu ko waa léegi léegi loolu la mooy àtteem malaaka yi dañ koy rëbb ma ne la boobu tontu naa la ci non waa léegi day continuer noonu lan la ci sharia wax ñu ne la ci sharia wax lii la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne bu dee ne lii ëpp fuuf te boo demee ci madahibul arbaa lii la wax kene mooy wax jii moo fa gën a siiw ci seen biir sauf que ci seen biir am na beneen wax bi ma lay wax après kene mooy fekk matul quatre mois fekk matul quatre mois loolu bu ko nit ki defee téye boppam ci soxnaam ba quatre mois loolu mooy délai bi gën mooy bi gën rëy bu weesoo loolu dañ naan ko hé ndaw si day dem clamé ko ci juge bi ci qaadi bi juge ul islam bi mu forcé ko ne ko di nga jotee moom boo jotewul ak moom nag ci kaw noonu euh, moom dina déclarer daal di tas sëy bi moom juge bi bu dee nanguwoo ko may baatam euh, ndax doo ko fi téye rek kal mu'allaqa comme koo xamante ne dañ koo lonk comme ni ñu ko gise woon fatazaruha kal mu'allaqa nekkul ci yow ku ko gis jàpp ne mu ngi cib te li muy dund dëgg du sëy ndax sëyaloo ko dundoog moom dund gu rafet ak xam yi gën a pressé muy wàllu sëy la c'est pas ay lekk de comme daal imam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi wax mais gis nga lekk gis nga euh, ndaw si ak xam bi nga xamante ne mooy jëkkëram di am ak moom rapport di sëy ak moom ci pëyam mais loolu moo gën a feddale ko fuuf ak yu te moo gën a màgg ak li nga xam ne mooy lekk ak naan waaw kon muy noona ah. waaw dafa nekk loo xam ne farata la ak xam la moom ndaw si bu mu am ci boroom kër gi comme ni boroom kër gi amee farata di am di séeg moom sauf que bu dee boroom kër gi ndaw si bu bañee gis nañ àtteem léegi léegi nag bu waaji bañee ci lañ ne nii ñoom ñu ne bu matee quatre mois ndaw si dem wax ko juge bi dañ naan ko am nga droit ñu wax ko ci juge bi clamé ko juge bi noonu la koy tegal déglu ko ne ko kii de lii la wax est am na mu ne waaw am na quatre mois wu wala quatre mois lay doon dans deux jours mu ne ko gis nga bu quatre mois yi jotee di nga jotee ak moom boo jotewul ak moom man maay tas sëy loolu juge bi am na ci droit waaw loolu benn la am ñu ne kon avis bu njëkk baaw am ñu ne mais kenn dadul xaar quatre mois ah non ñu à am na benn affaire bu mën a rafàtte mooy bu dee ne du da def ngir yar ko mooy ndaw si moo xotti ay xàqu boroom këram wala yoo xam ne ci wàllu diine la yoo xam ne respecté wu ko yu flagrant yu muy def ak ñaaw lan nañ bon ko di def lu ko neex di comporté wu comportement bu bon di def lu ko neex jëkkër ji bëgg koo yar tax mu bañ a séyeg moom loolu bokkul loolu mën na nekk parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam def na ko ay soxna waaw iida na leen waat ne du du jote ñoom weer ndax dañ ko doon laaj loo xam ne amu ko waaw di ko laaj loo xam ne amu ko waaw ci wàllu ay dépense wala parce que futuhaat yi am na lislaam a ngi yokku ak yooyu ñoom lan moo tax walaa ñoom affaire yi